a'uudu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu alsheykhu ahmadu alxadim alayhi ridwaanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma farraqahu addaymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fi Eh, fii qasidatihi masalikul jinaan eh, fii fii fii fii fii albaabu thani fi radail fii faslun fii tafsili ba'di dawaa'i wa ba'di radail li annahu wa'ada bir-rizqi kamaa daminahu lanaa ma'an wa aqsamaa falaa takun li faqdihi mudtariba wala tazal lillaahi tuulil qurabaa bu njëkk bi fa lañ yemoon kene borom bi digée na wërsëg te daal dinañu koy garanteel ba pare daal di ciy waat fala takun kon nag waay waay cam si fii dañu waroon a jël bul nekk li faq yii ci ñàkk wërsëg mu tari ba nekk koo xam ne da ngay sa xol bi day yëngatu di tiit nekk moom daal bu ñu ko licencié rek mu jàpp na ne fii mu ne manatu la dundal njabootam jeex na moom yàqu na waay ñenn ñi dem xaru ji ci saa si mu ne loolu bu ko def ñàkk wërsëg bu mu tax ngay ngay ngay ngay baj baj sa xol bi bañ bañi nga tiit di yëngu wala tasal tabul dañ malgré ñàkk nga wërsëg yi lillaahi ngir borom bi kese tuul yi ngay jotele alxurabaa jaamu yàlla yi nga xam ne mooy tax nga jege ko loolu bu mu dakk de bul tax yàlla bu la defalee ngay sant di ko jaamu bu la defa bu bu xëccee lam lay defal nga arrêté kooku kon yow jaamu woo yàlla ngir yàlla danga koy jaamu ndax lam lay defal bu ko arrêté te loolu waxoon na wa min alaamati i'timaadil amal voilà <laughs> bi ñuy <laughs> ubbi buntu bale ah bokk na ci li nga xamante ne mooy màndargaay sukkandikoo bu jaam bi sukkandikoo ci ay jëfam mooy sawaay bàyyi ay looy ba la boroom xikam yi doon wax banim jeexee hmm? ah, di di sag yaakaar di wàññeeku bu dee ne sawaay zalal daa ñëw ay tarxiis kon nag yow malgré boo ñàkkee wërsëg bu mu tax ngay bajji bajji ngay baj baji di yëngatoog lu ne sa xol yi ngay tiit te bul bu ko ñàkk tax nag ngay bañ <clears throat> di def ay xurab ay jaamu yàlla yu lay jegeleel li annahu jalla taala alima xaala jamii xalqihi wa amama ndax yëgal ne borom bi jàlla màgg na tey taala ta kawe na te yéegut alima mooy ki xam dëgg-dëgg xaala etaawu <clears throat> xaalu xaalu jamii xalqihi mbooleen mbindeef yi wa am mamaata matale na ko xam-xamam lépp la na dara rëccu ko mu ne wa annahu an xulfi waadin nuziha wal ajzi wan nisyaani kun munazziha mu ne wa annahu tamam borom di da ngay xam ne an xulfi waadin nuziha ci digge dara ba pare daal di koy trahir wuuteeg la mu digge loolu daf cee set borom bi loolu dafa jomb ci borom bi waxoon naa la fii ci jataay bi weesu yow fi président Biden waxoon loole leen li ngay def léegi nag borom bii bind ñépp def lépp moom dina digg nga ci am ay dut di ci am ay sikki sàkka xamal ne boroom boobu moom dafa deñ ta set wecc ci li nga xamante ne mooy digg dara ba pare def lu contraire mooy wuuteeg la mu digg loolu daf cee set wecc wala ajzi ak lott ndax jàmb président Biden mi la dig loolee mais mën na da koo dig suba jot gaa yi fàtte la leneen xew États-Unis lu gaaw catastrophe xew ambassadeur bi ñu daal di koy convoquer directement yow talatuñ la fàtte nañ la voilà <laughs> yàlla na bu doon wax nga ko ku nag bi jàpp ne yéen kay xaar ma ñëw waaye yow ma ne waaye tën nga naan mal mu ngi nii nga naan far ab catastrophe am <laughs> ñu convoqué monsieur l'ambassadeur talatuñ lool ñu ngi ci leneen yow fàtte nañ la de toute façon t'es hors jeu yow teg nañ la fee loolu nag dafa job ci borom bi borom bi loolu daa mënul am lii xew na ba yitteel ko ba yow lam la diggoon tax lam diggoon jaam tel dootu ko def parce que bu nga daa am problème bu xew quoi loolu moom moom mucc na ci te wal ajsi te président Biden ak ku man di doon mën na laa digg dara ba pare daal di ciy lotto après si man na dig loolu ci guddi gi mu am mu am mu am loo xam ne daa tax man la exercer ah sa vice présidente daal di koy euh, daal di koy euh, do euh, kii jëlali nguur gi en intérim décision yam joxoon ñu arrêté bi ko ko ngir nekk ci moom ak toppatoo ko ah ndax kon tëlee jot na ko. bu tax yow fàtte nañ la wan ni wala ñu fàtte la sax yow voilà. loolu yépp nag yii ñépp nag dafa set ci borom bi tabaaraka wa moom wal agsi wan nisyaani ak xulful wa'di moom nuziha daa nekk koo xam ne dañ ko cee setal moom ci boppam da cee set wecc soxlawul ñu koy setal moom set na ba pare ci yii yépp kon nag kun nekkal yow jaam bi yow mi sàkkoo dem ci sa borom utub wërsëg bul tax ngay yekki ngay ñekki ku nekkal munazziha koo xam ne dangay ngay sa borom tabaaraka wa taala lii lépp xam ne dafa jomb ci moom kon nag bu la digee gëmal li nga xamante ne nii moom la la dig moom sa boroom tabaaraka wa taala am na lu ñu ne woon dañ ciy ñëw bala ñoo continuer dama ko fàtte bi ñu naan sëriñ bi li muy wax nii yëpp ay xadiis la dinañ ci ñëw mais loolu wan waxuma ko ne <laughs> loolu xadiisu Mawlaana ibnu la Abdallah ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mais moom mais loolu dama cee ñëwul diitu léegi nag niñ ci ñëw mooy bi la sëriñ bi di wax di wax daal yi nga xam ne mooy yëgal ne wërsëg gis nga jaan yi bu ñu dajale woon ñoom ñépp ngir defal la xéewal yu yàlla ànd tous lañ la ko mënul loolu bi boo xam ko waaw waaye buñ dajale woon ñoom ñépp mànkoo ngir yëkkati euh, randal benn pepp duñu ko man waaw ba pare naan la yëgal ne mooy dafa mooy mooy mooy xalima gi dafa fendi ci li nga xamante ne nii daa am yoo xam ne xalima gi daf cee fendi waaw kon nag mu ngi noonee yooyu lañu ñu waroon a ñëw mais dafa am daa mel ni daa am loo xam ne dama ko sute waaw sii daa am lu ma sute am na loo xam ne dama koo tëb ci bi ñuy wax foofu foofule alhamdulilah lii la borom biy def <laughs> ndax dala daa am daa am benn bayt bu ma tëb nga ma ah ma ne la waaw xanaa seetlu ko wala yow yoroo téere bi di di topp da déglu noon rek comme ni may def <laughs> ci nopp yi foo dem dugal say nopp waaw baax na baax na léegi mooy daa am lu ma tëb nga ne ma ah loo tëb ma ne xoolal bi sëriñ bi naan li annahu jaffafa daaka alqalama bi kulli shay'in kaa'inin wa qasama gis nga bi mu waxee loolu ba pare wa qasama ah foofule gis nga bi mu ci pare daa am leneen lu mu ci teg nga ne ma waaw um, xaaral xaaral léegi man yor naa affaire bi sama téléphone Masalik euh, xaaral ma ubbi euh, voilà ma ne la waaw ubbil nga xool rek voilà waaw waa gis naa li annahu jaffafa ma ne la waaw kay xoolal foofu li ci tegu luñ suti dane woon ndax borom bi jaffafa wowal na zaakal xalama boobale xalima ngay bind dogal yi bi kulli shay'in ci lépp kaa inu lu war a nekki rek wa qassamaata daal dina koy eh, séddale lu nekk séddale na ko te wow na xalima nga jeex na léegi laata ñu naan ñun dañoo sute woon bi ci tegu wax fa kullu man talaba ma lam yuxlaqi ta'iba tuula dahri tuula dahri yi lam yurzaqi ba nekk nag diggante li ñu wax sànq yi moom lañu sute ma ne kon waaw waaw wax nga dëgg na jëm mooy kii wa faraxa ma na la waaw kay looloo laatu kon nag nañ ko jël ba pare dooru jël li nga xam ne moom lañ la waxoon ne xadiis la mooy yii nii yépp mu ne wa faaraxal mawla min arba'in ajal wa xuluqin rizqin wa xalqin qul ajal mu ne wa faraxa noppi pare na lii moom borom bi daf cee pare quoi al mawla ki nga xam ne moo méngoo mbiri jaam yi te mooy seen kilifa muy borom bi min arba'in ñeent yi moom borom bi pare na ci bu ci dellu si waat bi ci njëkk mooy ajal mooy waa ji ñaata ak dundam ñaata àpp lay def ci kaw suuf loolu borom bi pare na ci am na nag benn affaire boo xam ne waxoon naa la ko bu ma juumul bi yonent bi saa saa am comme hadith nga xam ne day wax waajoo xam ne day day day baaxee di di di toppatoo ay waajuram di def birrul waalidayni di leen toppatoo yooyu ak tamit yooyu day tax nit ki dañ koy yokkal ci ay fanam loolu daa fekk waxoon nañ la lawhul mahfuz ah alluwa woo na ci parti yoo xamante ni lañ fa bind. yooyu man naa soppeeku am yoo xam ne danul soppeeku du tout moom la doon wax yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitaab te ummul moom la fa ne dara du leen léegi nag daan yeneen yoo xam ne borom bi danaan diw de bu defee lii dinaa ko defal lii dinaa ko yokkal lii waaye loolee est-ce que moom dina ko defam déet loolu day dëppoo na nga xam ne moom la def te ummul kitaab loolu fokk mu dëppoo ak moom foofa nag la naan la loolee borom bi pare na ci. bu saraxee wala bu defee lii dinaa ko yokkal aw fanam bu borom bi defoon ne daa defoon mu jullu juróom euh, fukki at bu defee lii dinaa ko ci yokkal ñaar waaye tal loolu dogal ne loolu kese lay dund kon loola da ko dul def pour mu dëppoog ne voilà moo tax mu ne borom bi pare na ci yii ñeent yi mbir a ngi boroom bi pare na ci min arba'in bi ci njëkk ajal sa àpp bi ngay def fii gis nga cure de longévité damay seet lu neen ngir am ay gènes yuy tax ma yàgg ci àddina bi loo dégg ñu naan day yokku fan nga nekk ci ma ne dangay sonal sa bopp bés bu la dee di këlee sa àpp bu jotee di nga dem kenn manu ci dara waaw ajal lool boroom bi pare na ci wa xuluqin say jikko nit ki jikko yi muy am borom bi pare na ci dindi na ko waaw am na yoo xam ne borom bi daf koo defal nit ki tabiiyan mooy noonu jibiliyan daf koo defal naturellement am yoo xam ne borom bi moo bind ne dina ko am waaye day def ay effort loolu moo taxoon euh, euh, kii euh, al ashaj abdu qays laajoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu koy wax naan ko yow am nga ci yow ñaari jikko yoo xam ne borom bi daf koo sopp yonentam sopp ko mu naan ko yooyu baa dama ko bi ñu ko ko waxee mu ne ko dama ko borom bee ma mooñaale lool wala boog dama koo jikko damaa fexe def ay effort ba ko mu ne ko borom bee la mooñaale lool. kon ci dañuy xamee ne nit ki borom bi dina bind na kii jikko yi na ko am waaye il faut mu defi effort ngir man koo am keneen ki moom daf ko koy jox directement. kon jikko yi bokk na ci ñaareelu mbir mi nga xam ne boroom bi pare na ci du ci ñëwaat risqin wërsëg gis nga lan ngay am fii. lan ngay dunde wërsëgu xam-xam wërsëgu loo am am jot wërsëgu looy dunde looy naan looy dimbale nit ñi yooyu yëpp ay wërsëg la bi ci gën a màgg mooy wërsëgu xam-xam bi nga xam ne moom dongo la ne yonent bi saa saa dolli ma loolu borom bi ma ne pare na ci ku nekk la nga war a am ci wërsëg natt na ko jeex na waxalkin am mbind borom bi ni la bind jeex na léegi nag lenn am na borom bi mën naa bind ne diw mii nii laa ko def waaye fa muy mujj mooy dinañ ci fexee def ay chirurgie esthétique yoo xam ne day yàq xar kanam gi dina dem fexe ñu wutal ko ay botox fii ngandal yex yi parce que nee na daa bëgg am lexu acteur diw filmkat diw yu sàngam yoo yële mu bëgg a mel ni ñoom wala bokk ñoomin ka ñoomin diw footballeur lu nii la mel wala man jigéen gi damaa am ay ween yu ndaw damaa bëgg dem ñu ngandalal